bismillaahi rahmaani rahiim barke borom benn fukk bi ak juróom am na ku mas a jox sëriñ Tuuba xaada la woo maxtaara la woo kaamil loxo mu ni ko sa alxuraan ji toppe wala xanaa gëneel xumma la toppe siiw na loolu ci la ñuy gën a xame ni mokkal alxuraan ak man ko day topp aw askan ni mu waxee woon moom sëriñ bi xaadalawo law maxtaar lawo man alxuraan da koo fekke ci waa Mbàkke ba tey lii sëriñ bi wax war na war na war naa ñun bu ñuy jël soxna lii sëriñ bi wax war na ñun bu ñuy jël soxna seet ci aw askan woo xam ni seeni jikko ak seeni melokaan rafet na ci ñun wala sax ñuy roy ci sëriñ bi xaadalawo law ndax wépp sant wu nekkoon ak moom moo xam jóob la wala jaxate wala silla wala booy wala loo wala busa du yem ak waneen sant wala alam ñoo ci nettali juróom benn fukk juróom benn am na ko sëriñ tuubaa xaada lawoo laaw maxtaara lawoo wax waxal loo bëgg ma defal la ko mu ni ko loo man defal na nga ma ci booleel ak net ak nite mu ni ko loo may defal na nga ma ci booleel ak nite siiw na kii sëriñ bi di laaj lii am na ñu ni sëriñ Modou Massamba Diop la am na ñu ni sëriñ Mouhamadou Diop Dagana la mën naa am amit mu wax ko ñoom ñaari ñëpp ndax lii waxiinu sëriñ bi la lu bari boo ko defalee li sedd ab xolam ba nga xam ni fu mu toll lu sedd xolam ba nga xam ni fu mu toll di sedd ca yàlla ak yonente bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa da lay wax loo bëgg ndax mu mën a seral sab xol li ko waral nit ku nekk ci bëgg-bëggam ngay faj xaajoom ba tey kii Sëriñ Tuubaa xaadalaw law maxtara laxoo di laaj xamuma kan la waaye rëy na lool am xel ndax dani ko loo may defal kon tànnu daa bëgg sëriñ bi tànnal ko defal ko bu noppee nag nag booleel ko ci ak nite wala alam ñu ñëw ci nettali juróom benn fukk bi ak juróom ñaar sëriñ Babacar Sarr radiyallahu taala xanu mas nay tëgg jëm ci Serigne Touba xaadilahu la maxtaarilahu Serigne bi ni loolu lu mu ñu ne ko Babacar Sarr la mu ne xëy na bu ñëwee wax li mu ci jublu bi mu ñëwee Serigne bi ni ko Babacar Sarr loo ci jublu mu ni ko danga bëre ba daan te bàkkuwoo ma muñ ko mënuma koo muñ may bàkku Serigne bi ni ko danaa bàkku waaye daa jotagul sama dëkk bu ñu naan Touba ak sama jumaa ja laay bàkkoo siiw na sëriñ bi xaali looloo maxtaara lahoo dañuy leeral innamal a'maalu binniyaati wa innama li kulli imri'in maa nawaa fa man kaanat hijratuhu lillahi wa rasulihi fa hijratuhu lillahi wa rasulihi wa man kaana hijratuhu liddunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu illa ma haajara ilayhi sëriñ Babacar Sarr radiyallahu taala anhu xam ma lan la ci jublu lan la jublu ci bàkku waaye xam naa sëriñ bi moom xaadalahu law la lahoo sant la jublu ci bàkku sëriñ bi itam bu ñu xoolee xam ni bari na lool ay kiimaan waaye dëkkam bi ak jumaa ji ak mbindam mi ak doomam yi ñooy kiimaan yi gën màgg ci moom dëkk bi bokk na ci ay kiimaanam jaamu fi benn fan mooy tolloog jaamu at feneen ci ni mu ko leerale ci ay waxam bindam yi itam lu mel noonu moo ci nekk ndax léeg-léeg nga gis xasida gu gàtt mu wax ni jaamu yàlla lu bari la ci ay at jaamu gu nu nangu loolu nag du dara lu dul coobarey subhaanahu wa ndax yàlla mi digle woon ak julli ak asaka la Sëriñ Tuubaa xaadalawoo law la lawoo daan waxal ak a jëf leen teel fi mu ne boo yoree mbind sëriñ bi xaadalawoo law max boo yoree mbind Sëriñ Tuubaa xaadalawoo law li ci ëpp day wax kataba law tabaaraka wa taala sunu boroom bind na ni nangam ak nangam ci man xoolal falaax yi bi fadlillaahi fii lawxihi jara bi xayri mixaain duuna makrin wala xawfi xoolal it kataba lahu tabaraka wa taala anna baytallahi alxaraam tarfaxu almalaikatu ila tuuba wa fiihi rasulullahi salallahu taala alayhi wa sallam maa amini waxyillahi wa yadxulu fihi maa huma كاتب عن ma مع جميع الكتب والأمتعة إلى مح إلى محله الذي يكون معهم فيه أي المريدين الصادقين nga xam ni kon sëriñ bi li muy wax lépp lu ñu ko wax loo lay doon mu koy wax lu ñu ko bind loo lay doon mu koy bind yal nañu yàlla dimbale ci topp ci ginnaawam bàyyee ko suñu lépp te koy liggéeyal wala alam ñoo ci nettali juróom benn fukki bi ak juróom ñett sëriñ Tuubaa xaadalaw law maxtaar la nee na fu ngeen fi dégg lu baax dafa jaar waaye fii la jëm si siiw na ana lan mooy lu baax lu baax mooy lu jëm ci yàlla subhaanahu wa ak lépp luy dolli tuyaaba ëllëg waaye lépp loo xam ni day wàññi tuyaaba loolee nekkul lu baax ci ab jullit wala murit wala alam nettali juróom benn fukk bi ak juróom ñeent sëriñ Tuubaa xaadalaw law maxtaara nee na maa kaana laahu li yuhadibahum wa anta fihim nag du fi jug nee na loolu du fi jug siiw na daa mel ni sunu borom subhanahu wa taala moo doon wax yonente bi salallahu taala alayhi bi alihi wa sahbi sallam naa ko yee fari duma leen mbugal te nga nekk ci seen biir mbugal moo mii muy mbugal mu mel ni ma mu daan mbugal ña jiitu mbugal moo muy mbugal mu mel ni ma mu daan mbugal ña jiitu te mooy lu mel ni taw ay doj ci seen kaw wala labal leen wala suuxal leen ci suuf wala wala wala wala yeneen sëriñ bi xaadalaw law maxtaara lahoo dañoo bëgg a xamal ni jamono ju nekk am na ku fi taxawe taxawaay yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ba tax sunu borom subhanahu wa taala di yërëm ñépp law tazayyalu la azabna allazina kafaroo minhum azaban alima walaw alam ñoo ci nettali juróom ñaar fukk bi sëriñ Tuubaa xaadala walaaw maxtaarala woo nee na lislaam ak alxuraan ñoo ma fi bàyyi maa leen fi bàyyi fu ñu yem falaa fu may yem fala ñu yem siiw na ina diina inda llaahi l islaam nazaa lil islaam inda xurbati ladal jasaa'iri muniiru turbati nuzia li nuuru lisaana walkitaab nuuru lisaani walkitaab azmaana xidmati lada ahlil kitaab fa bashir sawi lislaami bi aajilan wa kun muniiran bi al islaama anta muniiru dayxi azil aajilan bilbishri maa madadin xata uqiima li diini illahi arkaana wa innani lil xawmi ajmaina zoo nasxatin soo nusxatin likay uqiima diina taqulu xad sanamtu sheyxi saaliha kama xasibtuhu li kulli naasiha yonente bi salallahu taala alihi wa sallam nee na ad diinu nasiha diine mooy laabire kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas ta'muruuna bil ma'ruufi wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuuna billaahi sadaqallaahu al-'aziim a'lam ñu ñëw ci nettali juróom ñaar fukk bi ak benn Sëriñ Tuubaa xaadalaw law maxtaanoo nee na njàngum xasida day jolli tey diib nee na njàngum xasida day ju tey diib jolli mooy kawe diib mooy bañ a ci lii ci lañuy xame ni Sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaaralawoo njàngin wi hitteel na ko ba mu ñuy leeral ni ñu koy jànge te mooy di ko kaweel bu baax ndax nee nañu fukka duga fala seytaane di yam su ko defee diibal gi diibal gi moom dana tax ki koy diglu gën a teewlu bu baax li ñuy wax walaahu aalam ñu ngi ci nettali juróom-ñaar fukk bi ak ñaar am na bis Sëriñ Tuubaa xaadalahu lahu maxtaaralahu nekk fa mu daan tombale mag ñi ba tàmbalee tomb am kuni sëriñ baa ngi waxtaan sëriñ bi ni ko waxtaanuma xam nga luy waxtaan mooy kii wax ngay wax kii wax ngay wax kii wax ngay wax ñu tànn ca benn man damay jàngale waaw sëriñ bi dañu ko xam nga luy waxtaan mooy kii wax kii wax kii wax ñu tànn ca benn man damay digle kon waxtaanuma daa di nekk ca loola fekk na am na naar bu fa toogoon ni ko haasa min xawli ibni ata illah sëriñ bi ni ko laa min laa laa min xawli ibni ata illah innahu min ata illah na naar bi da ko waroon wax jooju ibnu ata illah moo ko wax sëriñ bi ni ko déet wax jooju ci may yàlla yi la jóge ñëw ci man ma wax ko te wa ma kaana ataa ka mahsura may sunu borom amul kenn fu ñu koy jege wala kenn fu ñu koy yemale naan kiyee ko moom bàyyi ka ca des siiw na lii andi woon naa ca waxtaani Sëriñ Tuubaa xaala looloo maxtaara laxoo li tax ma indiwaat ko daa am ay wuute ci waxin yi mel na ni waxin wii nag wu leer la waccal fuyuudaka alkalimu niira xuluuba isdika wa asti nuura xam naa naar bi daa gisul bayit wi sëriñ bi wax ni liy jóge ci ab dënnam mooy leeral nit yàlla yépp mel na ni waxtaan wi mel na ni waxtaan wi tege ci waxtaan wi dana gën a leeral loolu ndax nee na lu am yonente bi am moo ko ko jox ndax nee na lu ab lu ab lu ab yonente am moo ko ko jox lu mel ni sëriñ bi daana ko wax ci sëriñ bay jaxate radiallahu taala anu te mooy dee leen ko diglu ndax ci sama làmmiñ lay waxe naka noonu ñu jiitu ñépp ci ay nit yàlla subhaanahu wa taala li ñu daan wax lépp ci wax yu am njariñ ci sëriñ Tuubaa lañu ko jële xaadalahoo lahu maxtaaralahoo ba ci man mii leeral gi may leeral waxam yi nga xam ni amul lëndëm walaaw alam